fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saamini wa sittiin ba'dal mi'a. wa an Anas radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kunnaa izaa nazalnaa manzilan laa nusabbihu hattaa nahulla rihaal rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiixin ala sharti muslim rahmatullahi alayhi wa qawluhu laa nusabbih ay laa nusalli naafilata wa ma'naahu annaa ma'a hirsinaa ala salaati laa nuqaddimuhaa ala hatti rihaali wa iraahati ddawaab kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëndil xadis bu mujj kon ci bunt bi comme ni ñu ko waxe woon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal mi na gisoon nañu xadis euh, muy chapitre cent soixante-huit baabu adaabi sayri nuzul wal mabit ba mu jeexe xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis cent soixante-sept mu ne woon abi Ja'far abdillahi ibn Ja'far radiyallahu anhuma annahu qaala ardafani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin xalfahu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu comme ni ñu waxoon ne mooy xadis Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy xadis 968 mu ne wa an Anas mu ne mu ngi jël ci Seydina Anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam annahu qaala kunna ñun de nekkoon nañ ida nazalna manzilan buñ mënoon a wàcc buñ mësoon a wàcc ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tukki ba wàcc benn wàcc waay def alt fenn war fa dal waay wàcc fa laa nusabbihu hmm, xam nga laa nusabbihu moo taa moom mooy duñu sàbbaal waaye est la ci jublu imaamu Nawawi ne kaay ma wax la wa qawluhu ci waxam jim ne laa nusabbihu duñu sàbbaal googu nag ay la nusalli naafila lim ci jublu mooy duñu julli naafil ndax julli naafila dañ koy woowe ak tasbiya te lool imaam ibn Umar daal dina koy wax te euh, euh, duñu sabbal la nusabbihu baynahuma ah ak Seydina Jaabir ak ñooñu ah wala muy sabbih baynahuma <coughs> mooy naafilawul diggante timis ak gée ba mu koy fay ba mu koy julli fële ca Muzdalifa ak eh, ñoom Usaama ibn Zayd ñoom al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anil jamii waaw bul jàpp mu nusabbihu rek nga ne mooy ni ñu sabbal <coughs> waaw léegi kon wa qawluhu après ne kon subhaanallah walhamdulillah doo ko def déedéet naafila la la wax moo tax mu ne wa qawluhu waxam di wax laa nusabbihu mooy ay laa nusalli naafila mooy du ñu julli naafila mooy bu doon wolof dana in eh, du ñu naafila voilà naafila mooy julli joo xamante ne du farata boo génnee tisbaar tàkkusaan timis gee fajar beneen julli boo def loolu lañ tudde naafila voilà mu ne nag ñun nag nekkoon nañ laa nu sabbihu buñ ma soon a wàcc benn daluwaay doonuñu woon julli benn la di naafila hatta ludul ne dañoo def yi ba pare na xulla lu dul ñu décharger waaw <coughs> suñu waruwaay yi suñu gëléem yi suñu fas yi suñu mbaam yi ñu leen yeboon ci voyage bi ñu nekk dañ koy dindi teg ko door a commencer naafila moo tax al imaamu mu ne wa maanaahu maanaawam mooy <clears throat> am naa ñun de saxaaba maa xirsinaa ànd ak suñu xër salaati ci julli waaw moom du lu kenn di di di di di di di décrier moom <laughs> waaw laa nuqaddimuha malgré xër nañ ci julli naafila de di naafila di def ay nawaafil di julli ngir jege suñu borom waaye laa nuqaddimuha du ñu ko woon jiital nag ala hatt rihal ci décharger euh, yenni yépp yi nga xam ne moom lañu yenoon yenn yi ñu yenoon bàyyi ma yi ak daal di euh, waaw daal woyofal suñu waruwaay yi ci yenn buñ leen di yenn lañ leen yenoon dindi leen teggi ko bam set ba yépp dañ ñu door dugg ci naafila yi mu ne bi rawaahu solo na ko Abu Daawuda al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci càllale boo xam ne euh, saxiixin euh, bu wér la <coughs> waaw ala charte muslim mu ne ci charte muslim la rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk mooy li ci suuf wax nañ nga eh, Abu Daawuda kese ko solo ñu ne lii ñu doon gis ñun imaamu Malik imaam Ahmad imaam uh, Abu uh, uh, al-Bukhari Muslim al-Majah Ibn Majah en ñooñu nga xam ne ñoom lañu ëpp lu ñuy gis kenn ci ñoom solow ko ku al-imaam Abu Dawud mi rahimahullah mu ko indi ci kitaabul jihaad baabun fi nuzul fi nuzulil <coughs> mooy hadis bi ñu génn non mu ne kon kitaabul jihaad baabun fi nuzuulil manaazil foofu la ko ndi mu ne haddasanaa Muhammad ibnul Musanna mu ne nettali nañu Muhammad ibnul Musanna di Muhammad ibnul Musanna ibnu Ubayd ibnu Qays ibnu Diinaar al-Anazi Abu Muusaa az-Zamin rahimahullaahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanii nettali nañu Muhammad ibnu Ja'far di Muhammad mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibnu Ja'far ah. di Muhammad ibnu Jaafar di Muhammad di doomi Jaafar mooy kan mooy Gundar Muhammad ibnu Jaafar al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri si woon ci bund ci Gundar qaala mu ne haddathana nottali mooy Shu'ba Shu'ba mooy ba jiitlem Shu'batu ibnu al-Hajjaj ibnu al-Ward Eh, eh, eh, al-Utakiyu Abu Bistaam al-Waasiti amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala <clears throat> moom moo ko solo al-Basri moo ko nettali rahimahullahu ta'ala an Hamza ad-Dabbi an Hamza ad-Dabbi nee na mu jël ko naan Hamza ad-Dabbi di Hamza ibn Amr al-Aa'ili Abu Amr ad-Dabbi al-Basri rahimahullah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 Ah, nekkoon saahibu rasulillah xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam zul uzunayni abu hamza radiyallahu anhu bi gis càllale bi ñoom ñépp waa basara ah, la waaw càllala waa basaraa ngi rahmatullah alayhim ah, annahu qaala kunna idha nazalna manzilan la nusabbihu hatta tuhalla ar-rihal ci riwaaya bi imam abu dawud yi ñor tuhalla ah ci riwaaya bi hatta nahulla mooy xatta ludul doonuñu woon sabbal doonuñu woon naafila loolu mooy naafila hmm? ludul ne dañoo yebbi li nga xam ne nuxal la bii nag xatta tuxal la ludul ñu ñu ñu teggi mooy def ko li majhul teggi hmm? mu ngi noonu euh, euh, dañ ko doon teggil arri xaal nii la ko solowee lim wax euh, noonu la ci charte imam muslim ndax góor ñi ñoom ngay fekk ci riwa ci sahih imaamu muslim ibn uh, uh, ibn al-Hajjaj rahmatullahi léegi kon càllale baa ngoongu noonu la léegi nag mu des waa ana lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak bunt bi dañ naan la lëkkaaleem mooy bunt bi bul fàtte ñu ngi ci bunt bi nga xamante ne Eh, di ko jeexal ni al imam da ko tudde woon ñi nga xamante ne mooy baabu nuzuli adabi sayri tegginu eh, tukki wan nuzul guddi ak tukki rek duñ manière générale wan nuzuli wal mabit rawatina tamit guddi gi ak wàcc def escale ak tamit li nga xam ne mooy fa ngay fanaan wan naw mi fi safar ak nelaw ci tukki wastihbaabi suura ak sopp guñ sopp taamu nag ci guddi gi waaw na eh, eh, li nga xam ne mooy tukki guddi voilà war rifqi bi dawaab ak amuk ñeewant ak woyof ak bàyyi may rawatina suñu war waay wa muraati maslahatiha tey bàyyi xel di sàmmonteeg ay maslaham eh, loolu mooy lëkkaaleem ak bunt bi li ci xadiis bi ndax malgré li ñuy xër-xër moo tax al imam ne euh, awamaanaaw an naa ala salat ak nag li ñu xëre ci julli yëpp la muqaddimuha ala hatti rihaali wa irahati dawaab doonuñu ko woon jiital nag moom julli ak liñ ciy xër mais julli naa fi la la de voilà ci teg gi li nga xamante ne mooy si yen yi nga xam ne moom la ñu yen suñu bàyyi ma ngir man leen a woyofal kon loolu mooy euh, euh, wa ndax lan muraati maslahatiha te loolu ar rifq yërmande koy am ci bàyyi mi mooy tax nga am nga nga koy considération yooyu nga koy am sinon boo ko amul yooyu inconscient lay doon loolu doo ko xalaat sax waaw te nag ak bari ay ay ay ay inconscient wal iyaazu billah ñoo xam ne ñoom fekk seen bànneex daal lii luñ bëgg daal moom dañuy def quant à est ñuy def jaadu na jaaduwul wala est-ce que ça va causer un tort à quelqu'un d'autre seen yoon na wu ci mooy liñ naan nit ku yëgadi waaw dañ naa ah ay de saay saay yëgul dara waaw moom yëgul yaramam quoi yëgalul boppam dara wal iyaazu billaah mooy koo xam ne lu ko neex fii mën bu doon ndox nii bëggatuf li sax xaax rek tax fii est loolu sa jaadu ak est-ce que sax ko defee est-ce que amul kuy romb est du ko yoonam newu ci ak tamit est-ce lii muy def rek est-ce jàpp na ne correct na quoi di dox koo xam nit ñi dañ fi jaar ak fu nekk xaa saf xa saf billaah seen yoon newu ci fii mu ne bu soxlaa dara ba utiliser ko est ce léegi ba mu ko defee utiliser dina ko def ci poubelle ba lañu war a def ci poubelle ak yoonam newu ci est après am na keneen ku koy yoonam newu ci min saa si loolu ak ndof la xeet la min min min funuunil min fannil junuun saa waaw parce que nit kanam borom bi dañoo jox xel ngir ñuy xalaat fépp fu ñu war nañuy bàyyi trace yu baax wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum borom bi neen dañuy bind li ngeen jiital ak seeni trace jullit daa war a bàyyi trace bu rafet fépp fu mu dem buy dem sax ñépp gaa yi bëgg mu dem maaye du foo xam ne booy dem sax gaa yi de dañ naan na gaaw na gaaw waaw ajë ajë buñ ko ko mënoon a wax sax loolu lañ koy wax waaye seen xool yaa ngi ko naan ajë yàlla da buñ la gisati laa ilaaha illallaah waaw bañ a mel ñi nga xam dañuy dem ba li ñuy wax sonal al bilaad wal idaad loolu vraiment bokk na ci jikko yu gën ñaaw te ñu bari seenu ñàkk yéegée dégg seenu nekk koy dul faal yoo xam ne seen yoon newu ci waaw walla yàlla bilaa nit da xalaat xel dañ la koo jox ngir ngay xalaat waaw nii buñ du loon xalaat ne ah bàyyi ma bi kat liñ ko teg ak dox bi mu dox boobu ba léegi ci suñu voyage bi ba ba pare suñu bagage yi ah comme que dañuy naafi bala ñu koo def bu nekkee di la ñoom dañuy diis loolu yërmande bu yàlla defal jaam ci xolam mu kooku moo mën a xalaat loolu waaw waaye sinon bu dee ñi nga xam ne borom bi day leen a seetaan bàyyi leen noonu ci maadu teem non ay saaba yëga di maan yu rëy la doon seen yoon nawu ci waaw waaw alhamdulillah seen yoon nawu ci te loolu wal iyaazu billah nit bu àggee foofu nag wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah waroo ñëw lekk jël sa ci euh, ay coquette xaw ma say bonbon lekk sànq bi nga di sànni ci mbedd mi dox di dox sa oto ubbi oto bi ubbi kii bi euh, euh, nu ñu mën a am rétroviseur bi kii portière bi yi nga doon lekk sa caaf yeeg sa yooyu c'est c'est c'est anormal ça. mooy xalaatul ne lii may def est-ce bu ñëpp defoon ni man ak kan moo koy for dafa am yoo xam ne am xel tudd waroo xaar ñu la koy wax man nañ nit man nañ ko jàppal leen nit loolu mu am lu la préoccupé ba nga fàtte loolu day dal nit waaye bëgg dëkk noonu koo xam ne noonu la mel en plus bu ñëwee di ko faire remarque bi mu mer lu tax ñu koy wax wal iyaazu billah ma in fi sudurihim fi sudurihim illaa kibrun ma huwa ko la dal ma ne nekkul ci seen ci ci seen xol yi gaa yooyee lu dul gris la wax waaw wal iyaazu billah loolu loolu c'est tellement grave moo tax nit nit da ngay correct waaw di xalaat conséquences yi say acte waaw moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum li ñuy bëgg julli julli julli julli yépp ak xam leen di toll naafila saay doonuñu woon ñëw di naafila fekk seenu gawa seen seen kii yi eh, eh, seen fas yii seen gëléem yii seen mbaam yii nga xam ne moom lañ tukkee ba agsi fii ah ñu xam ne diis nañu kat duñ fa nekk di naafila fàtte leen waaw affaire bi nekk seen diggale rek waaw waaw nekk seen diggale rek déedéet ñoom doonu ñoon def loolu déedéet loolu nag looloo koy maye kon nga gis ci ar rifqu bi dawaab waaw am yërmande ak dal ak tey may waaye wa muraati maslahatiha bi sàmmoonteeg ñoom saxaaba yi nga xam ne yonent bay saa saam lañ doon àndal moo leen ko jàngal ci moom lañ ko jànge bi sàmmoonteeg maslahaay bàyyi ma yooyee ak dawaab yooyee moo tax imaam indi ko fii allahu akbar lii nag ñu ne la naafila la nga ne ma léegi bu doon farata nag ñu ne la loolu bu dee ne farata la joo xam ne dañ koo war a teel a def walla waxtu waa ngi door a génn bu boobaa euh, walla li nga xam ne moo gëneel di dina feddale ko moo ñu def ko léegi bu boobaa te nga xam ne lii bàyyi ma bi mën naa mën na koo attan tuuti en attendant ñu pare bu ñu jullee ba pare daal di koy teggi loolu la ñuy def nga ne ma loolu foo ko teg man la xadiis bi nekk saxiixayn sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw allahu akbar muy nettali keroog ajug yonent bi waaw salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi allah wal xadiisu mu ngi ci Muwatta imaamu Malik rawahul jamaa na ko noon imaamu Ahmad solo na ko waa sunan eh, daal dinañ koy solo eh, non eh, waa sunan bi ñoom ñëpp solo wuñu ko ñoom al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi solo wu ko voilà moom moo ci génn sinon ñoom imaam Abu Dawud an-Nasa'i ibnu Majah mu ngi ci Muwatta Malik imaam ak li nga xam ne mooy musnadu al imaamu Ahmad waaw. rahmatullah alayhi sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma muy nettali keroog muy bi Yonent bi sallallahu alayhi wa fi nga xam ne mooy Arafaatin di dem ila Muzdalifa allah allah <laughs> yal nañu yàlla may ñu dem foofu ci aj nag aj waaw <laughs> waaw ñu dem umra noonu rek visite ji noonu c'est bien ça waaye def li nga xam ne mooy farata gi mu teg li nga xam ne moo ci suñu loos képp ku ko man liman istata'a ilayhi sabila amin léegi kum ko masa defal ah, yal na la ko borom bi dolliwaat waaw di la ko dollil parce que loolu xéewal la waaw te dindi lépp luy jëm ci puukare woo wane sa bopp ak rëy rëy lu ci yooyu waaw foofu Seydina Usaama radiyallahu anhu nga xam ne keroog yonent bi saa saa bi muy jógee Arafat di dem Muzdalifa moom la supporté mooy moom la teg ci gaawar gi gim toog ko ci ginnaawam loolu it day duggaale fii ci li nga xam ne ci naagaam gi alhamdulillah li nga xam ne mooy wa jawaazil irda ci bunt bi possibilité supporté ala daba ida kanat tutiqu zalik bu dee ne mën na ko xadis bi gis nañ fi xadis bi ci Riyad ba waaye xadis yi naa Usaama bi da koy wane waaw bi nga xamante ne ci la ñu ñëw ci gàttal daal ngir kii Muzdalifa ba ak ci Muzdalifa waaw euh, mu ne moom Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne fa rakiba hatta ji'na al-Muzdalifa yonent waay saa saa war ba ñu agsee Muzdalifa waaw eh? bërëb yu tedd yoo yële waaw mu ne fa aqaama al-maghriba thumma anaaxa an-naasu fi manaazilihim wa lam yahullu hatta aqaama al-'ishaa al-aakhira fa sallaa summa hallu waaw mu ngi noonu mu ne biñ àggee Muzdalifa yonent bay saa saam daal di ñu ñu taxawal maghrib waaw xam nga da ngay julli maghrib da fekk arafatin bu dee fay e, sa aj <laughs> révision aj tuuti boo ñëwee Muzd e, arafat arafat doo fa julli timis bu timis gi jot nga fay jóge daal di dem moo tax Seydina Usaama mi yonent bi saa saa bam naan bam naan ko waaye yonent bi saa saa julli ji mu ne ko as-salaatu amaamak ne ko julli jàng sa kanam ba Muzdalifa bañ ñëwee moom la naan mu war bañ ak si Muzdalifa ñu daal di taxawal nag julli timis waaw summa anaaxa naas tekkiwul dañoo julli timis après euh, euh, nit ñi di door a wàcc non <laughs> waaw mooy dañoo wàcc biñ agsee ñu wàcc nit ñi ñu taxawal julli timis mu ne walam ya xullu gis nga seen waruwaay yoo yële dindi wu ñu bagage ne woon seen kaw hatta aqaama al isha al axira ba nañuy taxawee eh, isha bi nga xam ne mooy bu mu julli mooy ndax dañuy julli timis après te kii loolu la fa salla yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ba pare summa xallu ginnaaw gi nag ñu door a wàcce. li nga xamante ne mooy bagage yi ndax li julli farata la te li nga xamante ne keroog comme li mu ne xudu anni manasikakum jële leen ci man yonent bi alayhi salaam mi nga xamante ne nii euh, euh, mooy euh, li muy aje kon loolu mooy wane ne kon nii la waaw mooy boo jógee Arafat ñëw Muzdalifa bu fa nekk di def leneen yow bu dee def gawar ñoom xaman nañ leen waruwaay yi niñ amee woon yërmande ci ñoom ñoom saxaaba yi radiyallahu ni nga xamante ne noonu lañ doon yàkkamtee di leen di leen féexal di leen wàcce bay Seydina Anas wax ko fii ci xadis bii ñu nekk sunan Abi Dawud kunna idha nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla ar-rahal doo masoon a wàcc def escale fenn doonuñu woon nekk di def li nga xamante ne mooy ay naafila lu dul ñu décharger li nga xam ne mooy gëléem yi le fait nag niñ leen xamee woon noonu malgré fii defuñu ko Seydina Usaama leeral ne dañoo julli ba pare ginnaaw gi lañ ko def loolu mooy parce que julli farata la moo tax fii mu am solo Seydina Anas ne laa nu sabbihu waaw doonuñu woon sabbal mooy doonuñu woon lan doonuñu woon naafila waaye bu dee farata la comme fii ci Muzdalifa bu boobaa yow nag baa ala aw awla mooy du fa nekk di def leneen li ngay def da jóg waaw nga boo accès priorité mooy julli ji bu leen fi nekk di dugg ci lenn di def nii di jéem a ja priorité julli timis waaw teg ci gée voilà loolu walillahi alhamdu wal minna kon noonu la mooy kon yii moo tax lu amaam solo la mooy bu dee ne yow eh, damaa yor sama fas charge ci ay marchandise wala sama gëléem wala samay eh, yooyu waaye bi ma agsee damaa agsi te man bi ma agsee waxtu wi yaatuwul yenn yaatu wi te bu ma fi naree nekk di décharger di def noonu waxtu wi weesu bu boobaa damay julli ci saasi bàyyi jëleen gi mu supporteegul loolu euh, euh, euh, te bu ma paree nag ma daal di ciy jublu voilà bu ma paree ci loolu ma daal di jublu nag ci li nga xamante ne nii mooy décharger ko ngir iraaxatu dawaab voilà mais bu dee nag naafile laa bëgg a def comme julli yor yor may def escale voilà boo defee escale ah sawaay wàcceel en attendant buy bàyyi naan garaawul surtout sa naafile yi nga xam ne mën naa ah déet wàcceel loolu mooy li nga xam ne mooy sunnata loolu lépp li ko ane ah, li ko indi mooy yërmande guñ amoon ci bàyyi yuñ amoon ngir bàyyi ma yi yàlla yi ah, ah, ci loo xam ne lu gën a joyal la rawatina nag seen bàyyi yi nga xam ne dañ leen a yen waaw dañ leen a sëf bu loolu yëpp daa bokk ci li nga xam ne moom lañ doon wax ci jotaay bii ñu génn nga xam ne guddaloon nañ ci bu baax nooy yërmande te tamit ci gëléem gi yonent alayhi salaam doon wax ne waa ji ndax ala tattaqillah fi hadhihi al-bahima ndax du ngeen ragal yàlla la doo ragal yàlla ci bàyyi ma yii waaye xadiis ba nga xam ne moo ko jiitu woon ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jama ragal la yàlla ragal leen yàlla ci bàyyi ma yi nga xam ne mënuñoo wax lu ngeen xam ñooñu kon seen shakwa kan la ñuy shakwa nan la ñuy jàmbat mooy seen borom te nag ah mooy te dugg ah lii nga xam ne amuñu ku leen défendre amuñu leen lu dul seen borom ñuy jàmbat seen borom ah yow doomu aadama bi moytu leen waaw moytu leen de <laughs> moytu leen de waaw boo leen jëlee leen seen aq du ñu ñëw di la kalaame seen boroom la ñuy kalaame te nag ah borom bi de. borom bi dina dégg seen wax de te bu ko déggee wallahi bu la yërëmul delloo si waat la bu la seetaanee ci maadu ba fay la yow li nga jëf bu boobaa moom sa dara dootul baax kon nag nañuy bàyyi xel ci lii lu ama am solo la bunt bii nii nga xam ne moom laal imaam def ci fii nii ci wàllu dawaat yi eh, waxoon nañ la nag islam nekkul moom daa nekk wasatiya baynal ifraat wa tafriit mooy ci diggante nekk ëppaluñu waaye gàttañ luñu voilà waaye wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mooy al wasatiyya ci lañ nekk ci doxalanteeg baay may ci doxalanteeg mbindeefi yàlla yi nga xamante ne ghayrul aadami yiin yooyu yëpp dañoo wara a ñoom doxale ñoo xam ne wu rafet la nga xam ne li muy lalu mooy ar rahma mooy yërmande delluwaat leen saa salaam waxoon irhamu man fil ard yërëm leen ñu ci ñu xam ne comme niñ ko waxoon du aadami yu ne jaar hatta al garab yi yëpp dañoo war a gis sa yërmande di feeñ ci loolu xatta ni ngay conduire xatta ni ngay waxe ñu ñi xatta booy dox sax doo dox di kajj lu nekk nga tulli feeñ tulli yow da koy xool xam ne kii il est dérangé dans sa tête voilà yërmande ana yërmande lépp waaw yenn yi sax boo ko téyee di ko sànni sax danga nga koy sànni ak douceur ñu xam ne voilà teg ko ndànk mais doo jël.